qaala samaahatul imaam Salaahuddin Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kanzil saani min kitaabihil kunuuzil ashara wa fi fasl wa fi faslit tajalli wa ta'addud wa tabaddul wa tamassul wa tashakkul ilaa xayrihi qaala radiyallaahu ta'aalaa anhu wa ardaahu annaa bihi wa a'lam anna asla haazal amri allazii zakartuhu fi haazihil mas'ala innamaa huwa minal ilmil ilaahii fit tajallil ilaahii فمن هناك ظهر هذا الأمر في عالم الغيب والشهادة إلى آخره ginnaaw bi ñu sant yàlla juli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi dellu di nuyuwaat leen ziyaara bu baax a baax ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci al kunuz al ashara ci al kanzu saani ci a ah, ci maanaam buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci at-tajalli at-ta'addud at-tamassul at-tashakkul al-hulul al-ittihad at-takku a takwin ah, al-hulul eh, al-ittihad eh, gisoon nañu ci ba ñi ngi yemoon ci buntu eh, bi nga xamante ne moom mooy at-tamassul ci wàllu googu lañu yemoon ba gisoon ne Eh, malaayika yi nga xam ne mooy malaaka borom bi subhaanahu watala taala maanaam ñoom dañoo amee ay jëmm yoo xamante ne day wuute eh, maanaam mooy malaaka yi mën nañoo jël jëmmu doomu aadama comme mën nañoo jël eh, jëmmu leneen waaye malaaka yi suñ jëlee jëmmu doomu aadama ba yegg si ci maanaam bu ñëwee ci biir doomu aadama yi dafay jël seen jëmm maam day yor seen seen forme mu soit mu nekk koo xam te ne dañ koy xam wala boog mu nekk ko xam te ne ko xam Euh, waaye nit ñi ñoom mën nañoo bañ xam ne kii moom malaaka la gisoon nañ ci biir ne euh, ñi am doole yi bu ñu gisee nit ci biir malaaka yi maanaam ci biir nit ñi ñu gis ne ñu gis ko ci malaaka mu jël forme nit kooku dañu koy daal di xam ne dañu ah, daal di xam ne a kii kat euh, ma gis nii du nit malaaka la loolu am nañu ko am ci biir awliya yi waaye ñooñu bariwuñ gisoon nañ tamit ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy malaaka yi suñu Euh, suñu euh, feeñee maanaam ci biir malaayika yi euh, am na ci wala boog nit ñi nit ñi dinañu jël ñoom forme malaaka mais ñooñu noonu bu ñu demee bu ñu yéegee ci kaw ci àddunay malaaka yi nit ko jël tamit borom subhaanahu wa ta'aala ko ko itam moom bu ñëwee baal nañ ñu baal rek couper micro yi quoi ku ku kii parce que sinon day awu ci téléphone daf may déranger voilà nit ki bu fekkente ne dafa ñu bokk ci mboolooy nit ñi euh, sëñ Talla bal ma nga bind nit ñu ñu ñu couper micro yi koo gis mu yor micro. sëñ Talla moom mën na couper micro bi yëpp moom mën na ko. waaw sëñ Talla kon defal loolu. moom laa def nii. voilà léegi voilà <laughs> léegi kon ñi nga xamante ne kon ci biir nit ñi yor. jëmmi eh, malaayika maanaam dañoo yor eh, jëmmi malaayika bu ñu nekkee ci addunay yi ñoom forme bi nga xamante ne moom la ñuy amee forme bi eh, dañuy bu leen malaaka gisee ci seen biir dina xam ne kii jëmm la joo xamante ne dafa jël dafa def ruux maanaam jëmm la joo xamante ne dafa jël forme ruux mais du du malayka loolu yëpp gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu euh, gisoon nañ tamit ne doomu aadama am na leneen lu gën a garaaw loolu maanaam te moom mooy euh, ñi nga xamante ne ñoom dañoo am mahabbatu tabi'i euh, ñooñu maanaam nga xam ne mbëggeel gi ñu am mahabbatu tabi'iyya la ñooñu seen dañuy mën di sax seey maanaam dañuy mën di seey dañuy mën di soppeeku seen yaram affaire bi day am jeexital ci ñoom gisoon nañ tamit teqal eh, gi nga xamante ne moom moo am diggante mahabba ñi nga xam ne dañoo am mahabba boobu ak ñi nga xamante ne mahabbatul ilahiyya lañ am nga xamante ne ñoom mbir mi du am jeexital ci ñoom maanaam eh, am ki nga xamante ne tamit maanaam mahabbatul ruhaniyya la am maanaam mooy eh, muhibbur ruhani la kooku day day mën a nekk day nekk ci diggante bi loolu tamit gisoon nañu maanaam teqantal yi nga xam ne moom moo aju woon seen mbir waaye biñu gisee ne doomu aadama borom bi subhaanahu wa ta'ala daf kaa defalul lu mu defal ñeneen ñi te moom mooy moom mën day day soppeeku ndax borom bi subhaanahu wa daf koo bind mu mën a jël jëmm ju ko neex ci biir mbindeef yi mais sauf que loolu xam la laaj maanaam dafa am xam-xam bu spécial boo xam ne borom bi moo ko ubbil ko neex mu mën a am accès ci mën a soppeeku carrément maanaam jël jëmm ju ko neex comme ni ko alquran waxe moom mooy allazi xalaqaka fa sawwaaka fa adalaka moo la bind yow doomu aadama bind la bind boo xam ne daf laa yemale ba pare nga jug xocc mel ni nga xam ne noonu nga war a mel waaye nag fii ay suurati masha rakkabak ci melo bu ko neex boo maanaam ci la lay tëggee maanaam mooy kon bo doomu aadama dafa am loolu noonu sauf que nag dafa nekk loo xamante ne lu ëpp ëpp ci doomu aadama yi ñoom amuñu euh amuñu amuñu xam-xam boobu amuñu melo boobu maanaam loolu dafa laaj fatxu quoi maanaam nit ki il faut mu am fatxu dëgg dëgg dëgg euh, pour ñu mën koo pour pour ñu mën a am loolu noonu yi mboolem yi ñu wax yi nag moom lay résumé daal ne waalam na nga xam ne anna anna asla anna ne cosaan asla cosaanu hadha al amr bi la mbir alladi bi nga xam ne zakartuhu moom laa tudd fi hadhihi al mas'ala ci bi la mas'ala innama huwa maanaam inama li am ba des mooy huwa loolu minal ilahi ci xam-xamu kojug buur yàlla la borom bi subhaanahu wa taala nekk fi tajalli ci feeñ waaye al ilahi gay kojug buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam kon loolu dafa am benn xam-xam bu tudd al ilmul ilahi fi tajallil ilahi maanaam mooy xam-xam bi nga xamante ne mooy xam-xamu buur yàlla subhaanahu wa taala ci feeñu gi nga xamante ne moom lay feeñu moom yàlla fa min hunaka ndax ca foofa zahara ci la feeñee hadha al amru bi la mbir fii aalamil xayb bi ci adduna yi kumpa wa ak feeñuwaay bi loolu moom moo tax doomu aadama di mën a feeñee di yor jëmm du ko neex ci biir nit ñi ba borom bi subhaanahu wa taala képp koo xamante ne ubbil na la xam-xam boobu maanaam yow da ngay daal di mën di xam ne ah man kat ndekete man en tant que doomu aadama am naa capacité jël forme bu ma neex ci mboolem forme créature yi mboolem forme mindeef yi bu ko defee mu mën a jël seen jëmm mën a dugg ci adduna bu ma neex ci biir adduna yi mindeef yi maanaam mën cee soppandiku nu ma neexee wala ma def nu ma neex wala ma tibbee ci ñoom xam-xam comme masalan koo xamante ne dafa bëgg xam adduna picc yi naka lay doxe mu daal di soppeeku nekk picc dem ci biir adduna picc yi maanaam jàngee ci ñoom seen xam-xam daal di gis ni nga xam ne noonu lañ mel mu daal di dellu siwaat ci maanaam fii ci addunay nit ñi naka noonu bu bëggee dugg ci addunay xorondom yi mu def loolu bu bëggee dugg ci jinne yi mu soppeeku nekk jinne dugg ci seen adduna xam mboolem la nga xam ne moom mooy xam-xam ya fa aju bu bëggee dugg ci biir nit ñi tam mu def loolu loolu yëpp borom bi subhaanahu wa taala dina ko beral mu nekk xam-xam boo xamante ne yàlla moo koy xamal ku ko neex ci biir nit ñi nag loolu day laaj rek comme ni nga xam noonu lañu ko waxe woon maanaam day laaj ak ubbeeku borom bi subhaanahu wa taala la buntu xam-xam boobu euh, ma ndax lan mu ne is ndax lan kaana nekk na al aalamu adduna bi yëpp bi jumlatihi ci mboolem ni mu mel wal insaanu ak ak doomu aadama bi nusxatihi ak tëgginam maanaam archétype wal malaku ak malaka bi bi quwwatihi ak kattanam ñoo ñëpp ala surati ñoom ñëpp ci melo yi lañu ci melo lañu am forme maqaamu tajalli maanaam euh, ci maqaama yi at tajalli mooy feeñuwaayu borom bi subhaanahu wa ndax borom bi subhaanahu wa taala mooy feeñal ay kattanam sañ-sañam man manam ci mboolem ci lu ko maanaam mooy lan mooy ne bépp mbindeef boo leen gis bu mu nekk mbindeef boobu forme la ci ay forme yi tur yàlla ak meloom maanaam feeñu waaye tur yàlla yeeg meloom yi kon moom moo koy tëggee noonu léegi nag lan moo tax doomu aadama moom kese kese kese am capacité jël forme mboolem mbindeef fi lu ko neex ci mbindeef yi hatta boobu bu ko neexee sax mu jël forme loo xamante ne être inanimé la dem dugg nekk soppaliku masalan garab soppaliku xeer soppaliku euh, picc soppaliku malaaka soppaliku lu ko neex ci mbindeef yi lan moom moo tax parce que doomu aadama moom mooy sël jëmm ji nga xam ne borom subhaanahu wa ta'ala daf koo bindee ci mboolem turam yeeg meloom maanaam moo tax moo mooy moo tax comme ni nga xamante ne noonu la ko aaya bi waxe allama aadama al asmaa kullaha maanaam moom borom subhaanahu wa ta'ala dafa xamal euh, maam aadama alayhi salaam mboolem turam yi maanaam euh, maanaam dafa xamal ci moom daf koo xamal mboolem turam yi tegtalewul ne masalan dafa ñëw naan ko maam aadama Euh, lii nangam la tudd lii nangam la tudd lii nangam la tudd wala boog moom turu yàlla yi maanaam di ko jàngal tur yàlla bii nii la tudd tur yàlla bii nii la tudd déedéet maanaam dafa am benn tur boo xam ne moo dajale tur yooyu yëpp tur boobu la koy xamal bu ko ko xamalee mu décortiquer ko gis ni mboolem tur yàlla yi ci tur boobu la ñu dugg moo tax tur boobu ñu koy tuddee al ismul azam tur bu mag bi tur bi gën a mag loolu tamit dañ koy tuddee nuqtatul baa mooy tomb bi ci baa bi parce tomb boobu ci baa bi ci la explosion wu adduna bi amee maanaam ci la lépp amee maanaam boobu nekk ci suufu bismillahir rahmanir rahim ci suy fatiha boobu ubbee noonu tomb boobu noonu moom la adduna bi yëpp amee moo tax moom mooy incarnation réalité mohammedienne maanaam xaqiqatu muhammadiyya bi nga xamante ne moom la lépp lépp lépp amee moo tax borom bi ta'ala bi muy amal mbindeef yi euh, foofu la ko tàmbalee moo tax ci benn tomb ci la ci la ci la lépp génnee ci la lépp amee loolu moom moo tax ñu naan alquran yëpp mi ngi ci fatiha fatiha mi ngi ci bas ci ci basmala bi te basmala bi yëpp mi ngi ci baa bi te baa boobu mi ngi ci tomb bi maanaam maanaa xam-xam yi ci nekk yëpp mboolem li ci aju ci àdduna bi lu tax parce que doomu aadama ci boppam moom mooy univers boobu noonu te dafa symboliser wu par tomb boobu te it loolu tamit moom mooy secret wu tomb boobu mooy comme toq ndox toq bi nga xamante ne ci la borom bi subhaanahu wa taala di bindee di di di bindee Euh, kon. Euh, <laughs> kon foofu maanaam kon tomb boobu moom mooy cosaanu maanaam mooy cosaanu lépp loolu nag moom moo tax doomu aadama di am capacité maanaam tey benn point ni nga ko mën a jëlee nga soppi ko mu nekk maanaam nga jël ko comme par exemple benn toq ndox nga nga mën ci dessiner forme bu la neex doomu aadama tamit noonu la nekkee ki nga xamante ne noonu nga ci mën a maanaam noonu la mën a ñëwee delluwaat ci origine bi maanaam il faut mu delluwaat ci état état état originel am maanaam moom mooy état état fœtal am maanaam comme fœtus ni mu mel maanaam bu ko defee mu daal di mën a dessiner wu waat nekkaat comme nu ko neex comme ni nga xamante ne noonu la amee ay cellules souches yoo xamante ne loolu ci mooy yi nekk ci colonne vertébrale bi ba ci coccyx bi mooy ajab bi. nga xamante ne cellules yooyu noonu mën nañ ne lu ne mën nañ nekk lu nekk mën na nekk loxo mën nañ nekk bët mën nañ nekk tànk mën na nekk lu ne maanaam comme fœtus bi buy buy judd maanaam euh, euh, œuf bi noonu euh, maanaam benn cellule kese la mais cellule boobu noonu moom mooy multiplier wu di soppeeku ba jël jëmm ji nga xamante ne moom la jël noonu tamit lan mën a nekkee nit ki mën a delluwaatee ci cosaanam maanaam ci cellte ba nga xamante ne maanaam day mën bi xam nan lay mën a ubbeekoo ba mën a jël forme bu nekk léegi nag possibilité boobu li tax muy mën a jël forme bu nekk mooy la mooy le fait que doomu aadama maanaam moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala def muy euh, archétype maanaam muy muy muy muy prototype bu feeñ waayu turam yeeg melom yi loolu moom moo tax xadis boobu loolay teg mooy xalaqallahu aadama ala suratihi yàlla bi muy bind aadama daf kaa bindee ci forme am moom yàlla maanaam li muy tekki mooy ne yàlla amul forme physique mais li muy tekki moom mooy forme turam yi ak meloom yi maanaam forme turam yi ak meloom yi moom la dajale ci maam Adama alayhi salaatu wa salaam comme ni nga xamante ne doomu Adama kese adduna bi yëpp buñ bu ñu xoolee mboolem atome yi ci ne yëpp yëpp yëpp 92 atome kese la maanaam mooy atome yi ci nekk yëpp buñ jëlee aluminium euh, cuivre magnésium azote maanaam yooyu yëpp maanaam euh, hélium maanaam yooyu boo ko jëlee ba mu jeex 92 lañ te 92 atomes yooyu noonu ci benn mbindeef rek lañ daje muy doomu aadama loolu moom moo tax tamit loolu tamit maanaam day wane ne même xattaa ci jëmmu doomu aadama borom bi subhaanahu wa ta'aala dafa defar aada doomu aadama mu nekk benn maanaam nit maanaam mu nekk mbindeef boo xamante ne jëmmam rek dafa spécial moom rek moo dajale loolu ci mboolem univers te loolu tamit moom moo tax mom doomu aadama kon moom mooy kan maanaam moo tax 92 te boo xoolee 92 ñi xam adat xam nañ ko bu baax. maanaam mooy Muhammad lu tax moo tax maam Adama alayhi salaam jël forme muhammadienne boobu comme ni nga xamante ne noonu la ko moom la ñëwee ci jawwatu kamal yaakaar naa waxoon nañ ko ci jotaay bi weesu mooy bi al bi yeen biñu naan wa nuurikal akwaanil mutakawwinatil aadami yi saahibil haqqi rabbaani mooy yow leeru yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy leeru yàlla bi nga xamante ne moom moo mooy mooy matière première bi moom mooy euh, matière première u mboolem existence mboolem mindeef voilà mais al aadama yi forme adamique la yor moom moo tax maanaam maam maam moom moo yor doo jëmmi doomu aadama moom maam aadama alayhi salaam te maam aadama mi ngi jëlee jëmmum jooju noonu ci leeru yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne mooy leer originel bi nga xam ne moom mooy suuf maanaam mën nañ ni moom mooy kon matière premier um bépp mbir te loolu noonu euh, turu yàlla bi nga xamante ne moom moo dajale loolu yëpp moom la droof ci maam aadama alayhi salaam moom lay léeg-léeg exprimer bu naan wa nafaxtu fiihi min ruuhi moom laa wol ci moom sama ruux euh, loolu moom la jël euh, te loolu moom moo tax doomu aadama nag nekk ki nga xamante ne moom moo gën a mat ci mbindeef te loolu noonu day tax ba doomu aadama nekk xalifa yàlla ci kaw suuf maanaam représenter yàlla ci kaw suuf moom rek la yàlla jox mu or yor aussi capacité di mën di def di dindi ci existence bi ci univers bi ci anam goo xamante ne day soppandiku nu mu ko neexee maanaam moo tax doomu aadama moom mooy ki seul existence bi mën a explorer univers yëpp mooy seul existence comme li alquran wax wa xalaqa lakum maa fi samawati wa maa fil ardi jami'an minhu wa saxxara lakum boobu wa saxxara lakum maa fi samawati wa maa fil ardi jami'an minhu moom yàlla moo leen tàggatalal mboolem yi nekk ci ak suuf si te lépp moom ci yàlla la jóge maanaam doomu aadama rek moom moo am capacité boobu doomu aadama kese aussi moom moo am capacité nekk ki nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf ko jël Euh, mu mu mu mën a muy mën a sos maanaam di créer par exemple inventer le fait que ñuy mën a jël naan lii de dañ ka inventer mbooleem mbindeef yi nekk nañ fi xattaa ba jinne ak malaaka yi mënuñu inventer dara mënuñu inventer lu bees te doomu aadama yi bis jot ñu ne inventé nañ nangam inventé nañ nangam inventé nañ nangam mais ki nga xam ne mooy inventé kenn kese la muy yàlla moom ci borom borom bi subhaanahu wa taala waaye doomu aadama rek la may capacité mu inventé euh, sinon bu dul doomu aadama mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi mës a nekk dañ fi nekk am borom subhaanahu wa ta'ala lu mu leen xamal ni leen yéen nii ngeen di defaree lii soo leen ko bëggee defar bëggee tabax seen lënd yi nii ngeen koy tabaxe soo leen bëggee tabax seen niche yi yéen yamb yi nii ngeen koy defee soo leen bëggee tabax euh, seen euh, kër yi yéen picc yi mooy tàgg yi nii ngeen koy defee mais doomu aadama moom dama koy may moom mu mën tabax lu ko neex créer lu ko neex def lu ko neex parce que lan parce que moom mooy ki nga xamante ne euh, moom mooy mooy cosaanu mbir yëpp maanaam sama tur yi laa ko jox moom doomu aadama maanaam turu créateur inventeur ainsi de suite lu yëpp dama ko ko jox te lii nag nattale ko ci mboolem turu yàlla yi ak ay melo doomu adama moom mooy boroom sañ-sañ yi te moom tamit moo yore kàddu parce que ñeneen ñi ci des ñuy wax comme ni doomu aadama di waxe ainsi de suite mooy xalifa yàlla ci kaw suuf maanaam forme yooyu nag maanaam loolu nga xam ne ay spécificité wu doomu aadama la borom subhaanahu wa ta'aala daf ko defal doomu aadama loolu moom moo tax doomu aadama mën loo xamante ne malaayika yi mënuñu ko maanaam mais comme niñ ko gisee woon ci teqantal bi nga xamante ne jotoon nañ ko gis ci lan mooy différence entre maanaam maqaama yi nga xamante ne moom la malaaka yi amee ak yi nga xam ne moom la doomu adama amee loolu gisoon nañ ko yaakaar naa ci ñetti jotaay bu ñu delloo ci ginnaaw euh, te jotoon nañ ci waxaat ci jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal min minna euh, kon doomu aadama moom noonu wala yaarifu mu ne te xamul xaqiqata dëgg-dëgg réalité wu tilka suwar yooyu la jëm allati bi nga xam ne yaqaaw dana rot ak taxawul ak soppandiku fii aati moom alal xaqiqa ci du dëgg-dëgg illaa man ka nga xam ne loo ñeel na ko maqaamu taxawul yi maqaama yi soppeeku fii ay suuratin ci bépp melo caa abu ko sopp wa in donte lam yazhar feeñul bi xaar ci melo yooya maanaam moom mooy ne borom bi subhaanahu wa bi mu defee ne doom aadama kon dafa am capacité ci di mën soppeeku saa yu ko neexe di mën. Euh, di melo woonoo la loolu nag par contre réalité yu melo yi jëmm yi maanaam tey bu ñu gisee di doomu aadama dafa am jëmm joo xamante ne moom la yor muy forme humaine euh, picc am formam forme bi mu yor lan moo tax picc yor formu bi loolu secret la mbóot la euh, forme lu nekk am na formam maanaam xar yi ak nag yi ak bëy yi lan moo tax ñu yor forme yi ak lan moo tax al an'am bahimatul an'am mooy jur gi lan moo tax ñu yor forme gi am mooy ñan mooy mooy mooy xar ak na euh, xar ak bëy mooy al ak nag ak muy al baqara ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy gilleem yi mooy euh, al jamal wala al ibil lan moo tax même xataa secret yi lan moo tax charia di dawal ci ñoom ay atte ba nga xamante ne ñooñu ñoo ci ñooñu la ñuy génnee azaka masalan kenn du génne azaka ci ginaar ak ci picc tey boo yoroon ay picc yu bari bari bari doo ci génne azaka allahuma ba mu des nga bëgg leen a jaay soo leen dee jaay bu boobaa soo leen jaayee ci njëg gi nga leen jaayee maanaam en tant que le fait que ñoom ñu nekk ay marchandises ci ngay génne azaka mais pas ci seen loolu nag euh, ak yeneen yu mel noonu lan moo tax maanaam secret yooyu yëpp ay secret déjà le fait que rek ni leen borom bi bindee la lan moo tax picc di te par exemple bahimatul an'am yi ñoom duñ naaw yooyu yëpp ay secret la yoo xamante ne dañoo am dañoo taxaw ci ci ci borom bi subhanahu wa ta'ala da leen da leen a bindee noonu lan moo tax insectes yi différent maanaam euh, lan moo tax par exemple euh, yamb yi ak euh, yoyi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy mooy insectes yi nga xamante ne dañuy naaw lan moo tax ñu mel noonu ak ñi nga xamante ne dañuy raam. Euh, ak reptiles yi lan moo tax ñu mel ne ñu mel ñi nekk ci géej gi tamit di fa dundee moom mooy jën yi ak ñeneen ñu mel ni ñoom lan moo tax ñu mel noonu ak yi nga xamante ne ay xeet yi dañoo yor ay melo mais dañoo taxaw ñoom du ñu bouger du ñu yëngatu fi ñu nekk comme xeer yi comme euh, maanaam mooy mooy mooy mooy ci mine yi ak kom ñi nga xamante ne ñoom ñooy garab yi gàncax gi lan moo tax ñu mel noonu ñu ñu mel. loolu yëpp ay secret la yoo xamante ne ñu ngi ci biir secret wu laa ilaha illallah maanaam euh, Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam laa ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam boobu soo demee ba percer ko da ngay gis mboolem secret yi nekk ci lii ma lay wax lan moo tax doomu aadama mel mi yëpp loolu moom moo tax li gën a rëy ci doomu aadama li gën a màgg moom mooy baatu laa ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu nag. Euh, ak lan euh, mu voilà mooy mooy mooy moom la lay wax nii ne moom al ilmul ilahi fi tajallil ilahi moom mooy lan moom mooy euh, al al al al mooy voilà mooy sirrul ilahiya donc maanaam xeet yooyu boo demee ba percer mystère yooyu noonu ci ngay gisee mboolem lii nga xamante ne moom mooy domaine bii nii da nga koy gis carrément xam ne mbir mi ndekete nii lay demee loolu nag moom lay wax ne kii ku xam dëgg-dëgg réalité jëmm yooyu day xam lan nan la ñuy mën a ji maanaam nan ngay mën a juge yow en tant que doomu aadama ci sa forme bi dem delluwaat ci sa état fetal maanaam état initial bi pour mën a wëlbatikuwaat soppandiku nag dessiné wu ci forme bu la neex ci forme ñooñu noonu ak lan moo tax ñu yor forme yooyu maanaam que ci moment boobu ngay amee secret boobu maanaam que ci nit ku mel noonu. ku ku ku ku ku percer xam-xam yooyu moom mooy mën aksi agsi moom mooy mën a agsi ci loolu mu ne wa in lam yazhar biha donte nag feeñewu ko maanaam nit mën naa xam loolu ba pare du ko feeñe maanaam mooy du mës a soppeeku ci àddunaam pour mën a nekk ci leneen fi mu toog rek lay to mel ni mu mel nekk ci li mu nekk mel ni ñëpp mel ni ñëpp te xaqiqatan loolu moom mooy forme mooy mooy dëgg-dëgg ñi nga xam ne mooy Muhammad yuuna ñoom ni ñuy mel mooy dañuy mën lim mboolem yeneen wàllu yi mën mais doo leen gis jamais ñu prétendre ko maanaam ñu woote woo ne mën nañ loolu euh, dara du leen yitteel lu dul nekk ci yoon bi fi yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bàyyi topp ci alquran topp ci sunna topp ci tànk saxaaba yi radiyallahu anhum xaqiqatan kooku mooy vrai Muhammad yi nga xamante ne day am euh, maanaam amul leneen lu ko yitteel lu dul loola lu tax parce que loolu mooy tànk yenent bi sallallahu alayhi wasallam yenent bi sallallahu alayhi wasallam benn yoon la mësa am xeetu soppeeku googu moom mooy bi muy rañaan bi mu yeggee ci kaw à part moment boobu nga xamante ne rañaan na ba mu yegg ci kaw nga xamante ne foofu xaalu nit doomu aadama yelloowul foofu il faut mu jël jëmmu malaika wala beneen forme spirituelle que moment boobu la soppeeku amul beneen moment boo xam ne fii ci àdduna lay toog ñu naan yenente bi sallallahu alayhi na nekk na lii nekk na la loolu amul te mboolem xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci loolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam dajale woon na ko waaye musu ko feeñal naka noonu saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo ëppoon xam-xam ci mboolem wàll yi ñoo xam-xam mboolem ñi mës a ànd ak mboolem yenente yi alayhi salaatu wassalaam ànd ak ne saxaaba yi radiyallahu anhum néew néew rek lañ daan gis ci ñoom ñuy feeñal lool lu mel noonu ak xam-xam ak a ak ak ak kéemtaan lu tax parce que ñoom dañ doon yittewoo plus jàngale maanaam bii nga xam ne moom la alko alquran ak sunna jàngale maanaam ñu fexe ñoom ba ñu mën koo wéyal ci génération yi ci tegu que di def ay kéemaan ak di def loo xamante ne maanaam dañ ci ràññee ko yu mel moo tax yii yëpp ay mbir la yoo xamante ne yu mat a bàyyi xel la yu mat a bàyyi xel la maanaam ci lii ça ne veut pas mënu ko de. mais léeg-léeg mu tekki ne bëgg ko lu tax bëgg ko parce que du loolu moom lañ ko bindee liñ ko bindee moom mooy mu nekk jaam boo xamante ne day feeñal ak njaamam ci kanamu boroomam subhaanahu wa loolu rek lañ ko bindee loolu tam moo tax mu tekki ne mu ne walaysa zalika walaysa te déet zalika al maqaamu boobule maqaama illaa lu dul lil abdil mahdi lu dul ñeel jaam bi nga xam ne dafa set wecc al xaalis xaalis mooy ku set wecc <laughs> xaalis ah même wolof <laughs> li am njariñ lool lool lool xamante ne mën nga ciy jënd lu ne parce que xaalis boo ko yoree mën nga ciy am lu ne mais du lu nekk ngay amee xaalis maanaam li muy tekk moom mooy soo yoree xaalis mën ngaa jënd marchandise bu ne mais du marchandise bu nekk ngay yor ngir mën a am xaalis wala boog marchandise bu nekk ngay yor ngir mën a am leneen mais bu dee bu dee xaalis nga yor moom moom mën ngaa jënd lu ne dégg nga euh, <laughs> xaalis. maanaam doomu aadama tam ni mu mel moom it xaalis la maanaam mooy koo xamante ne la dafa maanaam euh, mooy ku intrinsèque loolu moom mooy xaalis mooy lu intrinsèque mooy loo xamante ne raxul dara amul dara lu ci lu ci lu ci lu ci lu ci rax ci ay mbirum maanaam jaam boo xamante ne raxul dara lu dul ak jaamu kese la maanaam amul leneen lu mu rax lool kooku maanaam kooku nga xam ne nanguwul lu dul ne yàlla moo ko moom te yàlla lay topp li yàlla bëgg daal loolu la bëgg li muy bañ lool lay bañ su kontaanee parce que yàlla moo kontaan su meree parce que yàlla moo mere li yenent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam digle ci loolu lay nekk li yenent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale loolu moo ko yitteel li yenent bi sallallahu alayhi di tere loolu lay bàyyi moom ndax gaa yi kontaan nañ après wala mer nañ loolu ñoom dinañ ko toppatoo buñ pare mais moom loolu yoonam nekku ci li ci yoonam nekk mooy lan la yàlla bëgg question boobu rek lan la yàlla bëgg ma nekk ci lan lay bañ ma daw ko lan la yent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ma nekk ci lan la bañ ma ma ma daw moom amul leneen lu muy toppatoo nga mu ne kon kooku jaam boobu nga xam ne mooy jaam bu sell boobu moom mooy amee lool te lii maqaama bi mooy maqaama euh, ahlul itlaq haqiqatan lii mooy maqaama ahlul itlaq ñooñu nga xamante ne gisoon nañ leen euh, gisati leen euh, comme niñ ko gisee woon dañ leen di tuddee al afraad fard afraad yi Euh, et que ñi nga xamante ne tam dañ leen di tuddee al euh, ahlul itlaq maanaam dañ leen di tuddee maanaam surtout ñi gën a kawe ñoom ñooy moom ñoom la ñuy tuddee ahlul itlaq mafatihul kunuz dañ leen tuddee ahlul mahabbati ñoom ñooy ahlullahi dañ leen di wax tamit ahlul qur'an ngir yeneeni maanaa yoo xamante ne euh, benn bu ci nekk ci yi mës nañ cee ñëw mës nañ cee taxaw walillahi alhamdu wal wal minna mu ne fa innahu ndax moom kat laa yu'tihi du ko jox maqaamul ubudiyya maqaamay nekk jaam an yes an ci muy nuru nuru bi shay'in ci dara min sifaati ci meloy sayyidihi sangam ba jumlatan waahidatan maam ci mboolem bir maam ci lenn kese maanaam mooy lan mooy comme que moom jaam la nit ki nga xamante ne jaam kese la moom le fait que mu nekk jaam lool moom moo tax du bëgg di jël benn melo ci melo yi sangam muy yàlla maanaam du bëgg ne Euh, yàlla mën na lii man tamit mën naa lii yàlla mën na lii maanaam euh, sama man jaam laa waay maanaam jaam faaw day nangoo nekk ci ronu ki nga xamante ne moom la nekk jaamam faaw du nangoo di ko nuru nurulu ci dara maanaam loolu moom moo tax ñoom maanaam yàlla moom moog jaamam jaam bi moom dalaa bu da mu mu mu mu nangu ne maanaam moom mënul sañul xamul euh, maanaam lépp mu nangu ne amu waaye que yàlla rek maanaam moom mi nga xam ne moom mooy borom bi moom moo mën moo sañ moo am moo xam te moo mën xatta euh, mbete innahu naka moom yabluxu dana jote min quwwatihi ci kattanam fi tax fi taxaquqi ci di melowoo mooy di incarné bil ubudiyyati ci nekk gi mu nekk jaam annahu naka moom yaf naa day jeex tàq wayen sa te day fàtte maanaam mooy lan mooy nit ki nga xamante ne maanaam mooy ñun yiñ doon wax yëpp ne borom bi subhaanahu wa daf koy xamal jaam bi allah maanaam dafay dem ba jox ko jaam bi xamal ko ko ba mu xam ko dëgg-dëgg ba incarné ko maanaam xam nan la ñuy toxoo ci benn melo dem ci beneen melo xam secret yi nga xam ne moom moo tax melo bu nekk maanaam ci ñii maanaam mbindeef fi forme yi ñu am yëpp lu tax ñu amee ko ak secret yi nga xam ne moom la ñu làmboo moom yooyu dina ko gis dina ko xam dina xam tamit lan lan nan la ñuy demee ba ba mën a mel noona yooyu yëpp dina ko xam mais comme que moom jaam la te munul nekk lu dul jaam te nangu wuute nekk lu dul jaam day tellement que day débarrassé wu ci mboolem xeetu melo yoo xamante ne daf day tax mu mën a jàppee boppam comme melo yàlla maanaam te moom mooy ki xam ki mën ki sañ ah euh, ki nga xamante ne moom mooy def di dindi kooku yàlla la. maanaam kon moom le fait que buggul mel ni yàlla maanaam moom li mu nangoo nekk mooy jaam te jaam mooy melowoo lan ku néew doole la ku xamul la ku réer la ku ku ku aajowoo la ku amul benn sañ-sañ la koo xamante ne day day dafay wàccee boppam ak di toroxlu kooku mooy jaam comme que moom noonu la mel te jaam la rek maanaam mënta mel neneen maanaam mooy day ànd ak humilité ak modestie loolu moom moo tax kenn mënta yegg ci yàlla xaqiqatan lu dul nga melowoo melowoo mooy maanaam mooy nga wàcce sa bopp doo nangoo nekk dara doo nangoo man dara doo nangoo xam dara doo nangoo sañ dara doo nangoo am dara dara amula dara moomu naka noonu yow tamit moomoo dara lu dul yàlla yàlla rek moo la moom maanaam loolu mooy vrai jàmm maanaam il faut mu nekk koo xamante ne nanguwuta moom dara en réalité mais tamit dara du nangu tamit dara moom ko maanaam du nangu it dara moom ko du nangu dara yilif ko du nangu dara jiital ko lu dul yàlla yàlla rek kooku mooy vrai bi mais nag kooku bu demee ba incarné loola nag day daal di mujj nekk koo xamante ne day fàtte maanaam day dem ba jeex ci melo ba fàtte maanaam mooy day fàtte ni moom am na possibilité wu mën di def lii yëpp ñu doon wax di soppeeku ah, di ak yeneen ak yeneen xeetu mbir yu kéemaane yeeg yooyu yëpp day dem moom ba fàtte ne moom mën na ko. Hmm? moo tax wa yastahlika day seey alquran ay fati ci ci xam alquwwat kattan allati bi nga xam ne huwa moom alayha moom la amee min at taxawuli ci di di soppeeku fi suwari ci melo yi maanaam taxawul di soppeeku maanaam di dugg ci benn melo mel neneen dem nekk ji leneen bi xaysu ci anam goo xam ne an ne laa yaarifu du xamati zalika loola min nafsihi ci boppam maanaam moom ci jëmmi boppam sax du xam ne moom am na am na mën na loolu du xam ne moom mën na def loolu du ko xam lu tax parce que moom comme naka jekk jàppe na boppam jaam jàppe na boppam koo xamante ne xamul mënul sañul mais ànd ak loolu yëpp du jàppee boppam te ni dafa wàccee boppam de maanaam moom ànd ak loolu yëpp day jàppee boppam comme ki nga xamante ne moo gën a bari bàkkaar day jàppe boppam kom ki nga xamante ne dëgg-dëgg xamul dafa bari yu ko réer parce que bu taxawee ci kanamu yàlla rek day daal di nen parce que yàlla maanaam comme que léppam dafa nekk loo xam ne lu joyal la maanaam dafa absolu infini illimité ba pare wëlbatiku génn ci yooya borom bi subhaanahu wa ta'ala ànd comme que noonu la mel ci lépp maanaam moo tax lu taxaw ci kanamam rek seey dootul du représenter dara lépp lu taxaw ci kanamu yàlla rek dootul représenter dara voilà moo tax yàlla rek ka fi ne segam mbir mi noonu lay demee nag moo tax moom <laughs> day daal di obligé fàtte maanaam du def koo bëgg sax wala yooyu déedéet c'est parce que ni mu incarné njaam gi moo tax maanaam même bu amoon possibilité boobu kiimaane noona wala yooyu yëpp maanaam même bu ko amoon da koy fàtte maanaam daf koy fàtte lu tax parce que hein euh, lu tax mu ne tas lii man ngir matu ak nangu li maqaami sayidi yi ci maqaamay sangamte mo yàlla voilà maanaam loola moom moo tax maanaam ngir nangul yàlla la mu doon moo tax moom du nangoo nekk dara ci kanamam voilà is ndax lan wasafa moom yàlla dafa melale nafsahu boppam bi zalika ci loola te moom mooy lan mooy lan mooy ne yàlla dafa melale boppam ci di feeñ ci mboolem melo yi maanaam borom subhaanahu wa taala ci ay turam ak meloom yi lépp ci la ko amalee maanaam lépp ay tajalliyaat la ay feeñuwaay la mboolem mbir mu ñu gis rek c'est parce que feeñu waaye la tur la ak melo yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala comme moom comme yàlla noonu la mel ba nga xamante ne forme mbir moo gis gis ci yàlla maanaam à travers loolu te loolu gisoon nañ ko ci at-tajalli te gisoon nañ tamit ne at-tajalli euh, euh, dafa am différence entre ñu ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa feeñ ci dara ak yàlla ci jëmmi boppam mooy mbir moomu am na différence. yàlla du dara ci mboolem mbir yi yàlla du dara te nuruwul dara waaye moom moo feeñ ci lu ne waaye moom moo feeñ ci lu ne maanaam loolu mooy maanaa bi comme que nag moom boroom moo feeñ ci lu ne jaare ko ci jëmm ju ne jaare ko ci xew-xew bu ne moom boroom subhaanahu kon jaam bi moom du nangoo mukk mukk mukk moom itam nan day nuru yàlla maanaam di bëgg di feeñ ci di mel ne di loolu yaa am déedéet du ko nangu maanaam loolu lañu lool looloo lay wax nii mu ne walaw laa budul woon hadha al asl boobu lek cosaan al ilahi bi ko jóg buur yàlla subhaanahu wa taala wa inna dottete li wér ba wóor mooy alxaqa buur yàlla moom mii dëgg la hoo ñel na ko haasa boobu la mbir wa huwate moom fii nafsi ci boppam ala yi mi ngi ci kaw loola kon budul woon loolu maa sax du wér an takuna ci muy nekk hadhihi al-haqiqa bilee dëgg dëgg réalité boobu fil aalami ci àdduna bi. Euh, maanaam euh, dégg nga kon maanaam borom bi subhaanahu wa taala sudul woon su dul woon loolu moom du nekk euh, mukk mukk mukk ci boobu maanaam euh, bu dul woon ne borom subhaanahu wa ta'aala moom mooy feeñ ci lu ne te loolu mooy réalité bi et que en fait adduna bi yëpp euh, xaqiqatan du du du dara lu dul feeñu waayu turu yàlla ak ay melam comme ni nga xamante ne noonu la imam al imam ibn Ata'illah rahimahullah mu ne wa min alaamati qahrihi subhaanahu an yahjubaka anhu bi ma laysa bi mawjudin ma'a subhaanallah maanaam mu ne dafa bokk ci mandargay yàlla noot gi mu noot mbindeef kattan gi mu am ba noot mbindeef yi dëgg dëgg bokk na ci mandarga yi mooy maanaam lu yéeme mooy le fait mu nëbbee la boppam maanaam mu nëbbee ñu boppam moom boroom subhaanahu wa mais jaare ko ci loo xamante ne existé wul en réalité di ànd ak yàlla maanaam mooy ñun adduna bi yii ñuy gis forme yi zahiri son yi ñuy dégg xet yi ñuy xeeñ li ñuy làmb di ko daj suñu xel mi ni muy évoluer ak yooyu yëpp moom moo tax ba ñun gisuñu yàlla moo tax ba dégguñu yàlla moo tax ba xamuñu ko ainsi de suite te yooyu réellement existé wuñ lu dul maanaam en en réalité existé wuñu lu dul ne ay feeñuwaayu tur yàlla ak ay melom lañ bis bu yàlla borom bi subhaanahu wa taala yëkkitee feeñal gi mu feeñ maanaam feeñuwaayam boobu tajal lii rek nga gis mbir mi yëpp dissipé wu lépp dañ lépp la ci réseaux sociaux yi am na lu ñu tuddee masque yaakaar naa noonu la ñu tuddee li nga xamante ne nit ki day ñëw euh, taxaw di wax. mais day am benn mbir boo xamante ne benn image boo xamante ne moom mooy feeñ moom day mel ni en fait beneen image boobu image keneen la mais du filtre waaw kay filtre voilà mooy filtre bi nga xamante ne maanaam image keneen ay feeñ waaye du moom wala boog ñu jël comme muus mu réew comme gaa yooyu nga xamante ne euh, waa ji day wax mais muus mu réew wax ah wala ñu mel ni ñoom. Hmm, yàlla na yàlla sàmm ah kuy gis mbir mi maanaam kuy seetaan tey muus mu réew mooy mooy muus moomu rek tey wax te nit ñi wax muy wax di di wax comme muus mi maanaam ku koy seetaan dafay bu xamul maanaam imaginer ne nit ki mësul gis muus mais mësta gis tamit euh, nit ki xamul ne muus du wax xamu ko mu gis image boobu mën naa jàpp ne kii mooy wax. fekk kooku waxul maanaam filtre la et que muus moomu en réalité existé wul muy wax loolu amul amul existé wul en réalité existé wul lu à travers parce que filtre la maanaam ñu koy gis maanaam euh, euh, walillahi al-masalul a'la maanaam ah walillahi al-masalul a'la maanaam borom bi mënee fu ko melale ak kenn ak lenn waaye maanaam ngir jegeñal maanaa boobu la maanaam ni nit ñi Euh, euh, maanaam ak di dégg ak di mos ak yeneen ak yeneen borom bi subhaanahu wa taala xaqiqatan moom mooy ciy def loolu yëpp xaqiqatan moom moo feeñ ci lépp sauf que lan a ah, sauf que nag euh, nit ñi maanaam loolu yëpp ay xijaab la moo tax mu ne da loolu dafa bokk ci kéemtaanu yàlla borom subhaanahu wa taala mooy mu yiiree la boppam ci loo xam ne en réalité dëgg dëgg existé wul di ànd ak yàlla. existé wul dëgg dëgg existé wul en fait voilà parce que dara existé wul en réalité et en toute vérité lu dul yàlla borom subhaanahu wa ta'ala yeneen yi ci des yëpp ay perception la yu ñuy am perception yooyu nag moom la la muuree dëgg-dëgg boppam moom yàlla maanaam dëgg-dëgg boppam mooy lan ay turam ak ay meloom borom subhaanahu wa ta'ala su dul woon nag. maanaam su dul woon ne loolu la borom bi ab def maa sax kon doonul woon wér na te muy nekk haazil haqiqa réalité bii nii fil alami ci adduna bi kon doonul woon doonul woon mën ne ngay gis réalité mbir yi maanaam yi di ñëw ngay làmb dara di ko daj di xam ne lii ma daj kat lu am forme la lu lu lu dëgër la lu am physique la ainsi de suite wala ngay gis dara di xam ne lii ma gis nii du ay ay imagination du ay hallucination mais réalité laa gis. wala yu noonu bu dul woon ne borom bi subhaanahu wa mooy feeñal ay turam ak ay meloom ci lu ne bi feeñal boppam ci lu nekk kon loolu day impossible loolu is ndax lan yastaxiilu dafa jomb mooy mënta nekk an yakuna ci muy nekk fil aalami ci àdduna bi amrun mbir moo xam ne laa yastanid du wéeru ji ilaa xaqiqatin ci réalité boo xam ne ilahiyatin ko jóg buur yàlla dans une réalité divine maanaam lépp loo xamante ne Euh, dafa nekk ci adduna bi rek faaw day wéeru ci benn réalité divine boo xamante ne moom moo koy moo moom moo ko amal loolu moom moo tax lépp moo tax aarif billahi di xam loo xamante ne euh, ba pare di gaaw a yeewu ci ci ci mbir yi yi ñuy découvrir ak yi ñuy inventé parce que ñoom lépp lu ñu gis dañuy gis ne effectivement ñoom xamoon nañu luy dellu ci loolu ci xam-xamu yàlla borom subhanahu wa ta'ala ci ay melom ci ay turam ak ci ay réalité euh, ay ci ay réalité divinam loolu moom moo tax lépp loo xamante ne rek dañ koo découvrir rek maanaam ñoom très rapidement dañuy daal di xam ne ah maanaam dañuy buñ ko gisee ñoom duñ fi nekk di yéemu ci mbir mi ci jëmmi boppa mais ci yàlla la ñuy yéemu moom mi nga xam ne moo feeñal ay partie ci ay réalité am maanaam feeñal ko ci adduna bi voilà feeñal ko ci adduna bi moo tax amul lenn loo xamante ne lu am la ci suñu monde réel bi xatta ba ni nga xam ne noonu la mbir yi organisé woo lu dul ne ci euh, ci xadara yàlla borom subhaanahu wa taala ay mbir yi noonu lañ fay organisé woo maanaam am na luy organisé woo foofa noona voilà fii suuratihi moo tax lool lépp faw day delluwaat ci benn réalité divine fii suuratihi ci meloom allati bi nga xam ne yakunu moom lay nekk alayha ci moom zalika al amru boobu la mbir walaw kaana te bu nekkoon la kaana doon na nekk fil wujudi ci biir mindeef yi man koo xamante ne huwa moom xaarijun dana génn an ilmillahi ci xam-xamu yàlla maanaam euh, su fekkonte ne am na benn mbir boo xamante ne dana mën a wéeru ci leneen lu bokkut ak une réalité divine kon doon na mën a am ci nekk-nekk ci loo xam ne day génn xam-xamu yàlla te lol xam nañ ni amul ah fa inna woon lu wér bu woon mooy maa alima ma olima xamuñu al ashyaa mbir yi lu dul min ci xam-xam maa alima bokk al ashyaa mbir yi moom yàlla illaa lu dul min ilmihi ci xam-xamam bi nafsihi ci boppam wa nafsuhu te boppam ilmuhu mooy xam-xamam wa nahnu te ñun fii ilmihi ci biir xam-xamam tas suwari ñi ngi mel ne ay image ah ay forme fil haba'i ci ngelaw li maanaam ci poussière euh, fii dafay junju benn xaqiqa boo xamante ne euh, bu bu bu yéeme la maanaam mooy euh, nan lañu nekkee ci al'ama maanaam fil al'ama ndax borom subhaanahu wa taala comme hadith Seydina Abu Razin al-Uqayli bi radiyallahu anhu mi ngi ci sunu imam at-Tirmidhi biñ ne ko ayna kaana rabbuna qabla an yaxluqa al-xalqa fan la suñu yàlla borom bi subhaanahu wa taala nekkoon laata muy bind mbindeef yi dafa ni kaana fi amaa'in laysa fawqahu hawaa'un wala taxtahu hawaa' dafa nekkoon ci biir niir googu amul woon ci kaw ngelaw waaye ci suuf it amul ngelaw te niir loolu ama expression la buy tekki euh, loo xam ne dafa nëbbu mooy loo xamante ne dafa làqu carrément moo tax silmaxa ñu naan ko al ñu al al ama maanaam ñu koy tuddee silmaxa tamit maanaam jëmmi silmaxa muy ama ndax lan ndax ñàkk gis gi ndax effacement wu toute trace effacement wu lépp loo xamante ne euh, effet la moo tax adduna boobu mooy xadaratul ama mooy xadara boobu présence divine la boo xamante ne moom mooy xadaratu tams wal ama dañ koy tuddee noonu mooy xadara bi nga xamante ne mooy ak tams mooy l'effacement total effacement total voilà bu de trace voilà a ah, wala ama et de l'aveuglement effectif maanaam foofu amul lenn lu ñuy mën a gis amul lenn lu lenn amul lenn euh, al ama dañ koy wax lu tax al ama ñu koy wax niir parce que niir euh, dafa yiir jant bi maanaam niir day yiir jant bi loolu moom moo tax euh, kon léegi xadara boobu nag sauf que xadara boobu dafa am mbir mi nu mu mele maam dafa am xadaratul amaa nag ñaar lañ du benn dafa rete xadaratul amaa bu njëkk bi boobu moom zaat moo fa nekk amul benn xeetu tajalli al xadaratul amaa saani moom mooy aalamu shu'un moom mooy adduna bi nga xamante ne mooy adduna yi mbir yi le trucs les notions foofu amul différenciation dara par rapport ak dara xam-xamu borom bi subhaanahu dafa feeñee nag ci àdduna boobu yaa ngi dégg loolu moom moo tax mu ne xam-xamam mooy boppam moom borom bi subhaanahu wa parce que foofu ci la feeñee xadaratul ama tey buñ ko nattalee woon ak tomb boobu nga xam ne moom lañ doon wax léegi ci baabi bi euh, mu nekk benn tomb point focal la boo xamante ne de densité bi dafa illimité de densité illimitée mais de volume indéterminé maanaam volume bi amul volume dañuy wax volume zéro mais en réalité amul volume benn point la tap boo xam te ne amul volume de densité bi ci lamboo nag moom la existence bi yëpp mboolem lu exister ci densité boobu la ne maanaam moo tax bi mu ubbeekoo di gën di tàllalu comme ni alquran wax wa samaa banaynaha bi ay aydin wa inna la a samaan si dañ kaa bindee ak kattan te ñun yàlla ñoo koy yaatalal daa iman moo tax aduna bi daa iman day gën di yaatu en perpétuelle expansion la ne euh, mboolem li nga xamante ne moom moo feeñ ci adduna bi ci ay mbindeef en réalité ñi ngi woon ci point boobu ci point focal boobu nga xamante ne de volume indéterminé la amul de volume maanaam volume bi bu doon am na lu gën tuuti zéro loolu la ñuy tuddee volume boobu mais densité bi ci nekk dafa absolu illimité parce que feeñuwaayu borom bi yëpp subhaanahu wa taala dañoo concentré wu point boobu nga xamante ne kon euh, loolu mooy vraiment de l'effacement total feeñuwaayu xam-xam borom bi subhaanahu wa taala daf kaa feeñale woon foofu léegi euh, bi ñu gisee maanaam loolu bi tasaaroo moo tax adduna bi luñ ciy gën di dem mbir yi di découvrir lépp di génn euh, borom bi subhaanahu yim bind yëpp. ngay gis muy déroulé wu histoire bi di déroulé wu événement yi di génn mbir yi di am yëpp fekk ci ci ci ci point de départ boobu la lépp amee lépp ci point de départ boobu la lépp amee point de départ boobu ci la lépp feeñee point de départ boobu nag euh, bi muy étalé wu di ubbeeku di déroulé wu bi day gën di yaatu mbindeef yi di gën di yaatu mais aussi particule bu nekk comme tey par exemple bu ñu jëlee suuf si suuf si benn partie rek la ci univers bi mais une partie vraiment infime bu ndaw a ndaw mais ci biir suuf si nga gis histoire yu bari di ci développé wu lu bari di ci xew lu bari di ci amee maanaam planète yi ci des tamit yi xew noonu la demee yeneen galaxie yi univers bi maanaam ainsi de suite noonu la demee mën nañu wax sax benn multivers la en fait au ñuy wax sax univers maanaam mais ay univers yu bari la yooyu di am ci point bu ne maanaam lu nekk di génn di di déployer wu voilà loolu euh, mboolem yooyu noonu nga xamante ne dañuy déployer wu dans l'histoire dans la réalité dans le temps dans l'espace yooyu yëpp ci benn point kese lañ nekkoon mais foofu point boobu ñu nekkoon dañ fa nekkoon comme ay cellules souches comme niñ ko waxee maanaam comme ay mooy moo tax mu ne al haba haba maanaam haba mooy poussière pour poussière boo xamante ne mënoo déterminer ni point poussière bi lii la nar a doone ji bii la nar a ji bu déployé woo buñ ko buñ ko ubbee maanaam mënoo ko wax comme tey rek da dañuy joxe exemple euh, doomu aadama bi bu nekkee ci biir yaayam nekk fœtus maanaam benn cellule boobu noonu bu cellule yi di ubbeeku di di di benn bu ci nekk di di di créé wu maanaam da ngay gis plus muy gën di génn maanaam plus muy gën di yaatu maanaam plus maanaam muy màgg pour wax wax bu bu gën a simple plus fœtus bi di màgg plus lan cër yi di préciser wu maanaam mu am lu préciser wu ci jëmmam ñu xam ne ah lii tànk la lii bët la lii loxo la lii bopp la ainsi de suite noonu tamit maanaam ñun biñ nekkee ci xam-xam borom bi subhaanahu wa ta'ala nekk ci tajalli boobu foofu noonu ci xadar ama boobu saani mooy ci al ahadiya dañ koy wax tamit al ahadiya euh, mooy euh, le monisme euh, foofu noonu la demee woon léegi nag xabaa euh, boobu ñuy tudd moom mooy moom moom moom la tubaab di tuddee nuée maanaam euh, comme nuage gis nga poussière yi nekk ci biir dara leerul amul dara lu déterminé wu par rapport ak leneen léegi loolu yëpp ñu nekkoon kon ak xam-xam borom subhaanahu wa ta'aala mooy alamu shu'un moom la ñuy wax alamu shu'un mooy lan mooy truc yi notion yi le monde des modes maanaam mooy ne lenn lu ci nekk comme genre cellule souche la mel sauf que borom bi rek subhaanahu wa taala moom moo xamoon ne point bii précisément ci fii moom bu déployé woo maanaam bu affaire bi déployé woo point précis bi moom lii la nar a nekk ji maanaam par exemple nit la nar a ne wala garab la nar a nekk wala boog xeer la nar a ne ah wala ngelaw la nar a nekki Euh, wala loolu ma nekk maanaam yooyu yëpp ay forme lañ mais yooyu yëpp amul benn bu ci génn xam-xamu yàlla lépp ci xam-xamu yàlla la ne moo tax xam amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem loolu tamit moom moo tax ne ñun suñu existence en tant que mbindeef suñu existence am na fu mu tàmbalee te am na fu mu yem allahuma ba mu des li nga xam ne borom subhaanahu wa bëgg na mu des ah bëgg na mu des te moom mooy bu ñu dekkalaate yowmal qiyaamati nit ñi par exemple ak àjjana ak mboolem xéewal yexe ak wéy gëmi wéy loolu ci nam namm yàlla la ajo ngir mu des naka noonu safara ña fay dem yàlla nañ ci àlla musal ak mindeef ya fa ak adduna boobu na muy doxe ak mboolem mbugal ya ca nekk ba abadan loolu tamit yàlla lay neex mu des mais lu dul loola borom subhaanahu wa ah, Euh, maanaam maanaam mooy mooy ñun bokk ñu nekk-nekk dafa am fu mu tàmbalee te day am fu muy yem mais ànd ak loolu yëpp ak forme yi ñu nar a jël yëpp maanaam tey par exemple forme bi ma nekkee woon bi ma nekkee liir tey bokkul ak forme bii ma yor nii tey te bu yàlla dogalee ni dinaa gudd fan forme bi may yore ji dans euh, trente ans maanaam du nekk ak forme bii nii tey forme yamul ci loolu mais forme depuis biñ tàmbalee dar maanaam jotaay bii nii kenn ku ci nekk ci ñun sa forme soppeeku na fi lu bëree bëri bëri bëri lu bëree bëri bëri bëri soppeeku na fi ndax ay cellule ci yow dund nañ fi yeneen cellule dee ci yeneen cellule dunduwaat ci yeneen cellule remplacer leen yooyu yëpp am na fi ci diggante boobu yëpp say karaw gën na gudd say weex gën na fee gudd donte yi doo ko yëg ainsi de suite maanaam sa yu bëree bëri soppeeku na fi moo xam ci sa biir yaram la nekk wala ci sa biti yaram la nekk mais forme yooyu yëpp ak moment yi ñuy am ak yooyu yëpp yooyu yëpp comme poussière lañ nekkoon ci maanaam euh, ci xadara boobu euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam ñun ñëpp ñu nekk ci xam-xamam dégg moo tax law kunta soo xamoon law kunta soo nekkoon taalamu di xam yaa fata yow cam si yow saa waay boo xamoon man ante yow yaay kan alimta da nga xam man huwa moom mooy kan moom yàlla is ndax lan laa ya'lamu du xam allahu buur yàlla illaa lu dul man ki nga xam ne ya'lamu xam na kan nafsahu boppam kii xam yàlla dëgg dëgg dëgg mooy kan mooy ki nga xamante ne moom dina xam boppam képp ku ko xamante ne dafa maanaam moom mënta xam boppam rek moom na ko leer ne moom mënta xam yàlla qaala sallallahu alayhi wa sallam mu ne yenente bi man arifa ku xam nafsuhu boppam arifa dana xam rabbuhu boromam ah xaqiqatan lii du xadis maanaam mooy ne yenente bi sallallahu alayhi euh, euh, ba mu des mu nekk maanaam ci buntu kashf lañ ko waxee mais li nga xamante ne moom mooy en tout cas boroom xam-xamu xadis yi ñoom lii boole wuñ ko ci xadis léegi nag boroom kashf yi ñoom amaan na mu am ci ñoom ñu ko gis en tant que xadis kon bu boobaa dinañ mën a dinañ ko mën a waxee noonu mais loolu ñi nga xamante ne ñooy yëngatu ci xam-xamu xadis ñoom mënuñoo sukkandikoo ci lu mel noona maanaam duñ sukkandikoo ci lu mel noona waaye wax amul ci boroom xam-xam yi ku nanguwul ne wax ji dëgg la amul ci boroom xam-xam yi ci liñ jot a xam yépp ak courant boo mën a bokk mbooloo moo mën a bokk ku nanguwul ne wax ji nii nekk man arifa nafsahu arifa rabbah ku xam boppam xam boroomam ku nanguwul wax ji amul man xaw ko ci kaw loolu kon dinañ ko nangoo en tant que une vérité maanaam une parole véridique léegi ndax yonent bi sallallahu moo ko wax waaw wala déet yàlla moo xam allahu a'lam léegi kon ku ko man arifa nafsahu ku xam boppam rek arifa rabbahu dana xam boroomam maanaam loolu bii lii maanaa la ci maanaam mooy lan mooy ku mën a delluwaat ba xam maanaam adduna boobu te ñooñu ak ñoo néew ñooñu duñ leen wax sax al muhammadiyuna ñooñu ay ahmadiyuuna lañ ñooñu sax ñoo gën a garawati encore parce que en fait ci biir muhammadiyuuna yi daf ci am beneen group bu ndaw mais bu ndawaan ndawaan ndawaan ndawaan ndawaan ndawaan ndawaan ndawaan ndaw ñoo xamante ne ñoo ñoo gën a garaw garaaw souvent muhammadiyuuna yi la ñuy wax parce que ñoom ñoo làmb ñëpp ñoo gën a yéeme mais dafa am ñeneen ñu gën a garaaw bon maanaam ñu bokk seen biir mooy samadaani yu ne xam nga bu ñëw kii la leneen lañuy wax kii rabbaani la maanaam mooy ku fees dell yàlla ah aarifu rabbaani wala ah ah mais dafa am ñu ñu dafa am ñoo xamante ne ñoom ay samadaani lañ ñooñu ci absoluité totale lañ nekk maanaam. gën nañu garaaw ñi nga xamante ne moom mooy maanaam gën nañu garaaw ci nekk ci singularité mais euh, dañoo nekk ci absoluité plutôt dañoo nekk wala mu gën a garaaw loolu am na baat boo mu gën a approprier mais fàtte naa ban baat lañ ko war a gën a mën a mën a mën a approprier ci tubaab mais sama daan yi euh, fard maanaam fardu fardu mooy mooy mooy mooy fardaaniyatu mooy singularité ñooñu mën nañoo am léeg-léeg maanaam ci jamono ju ne dañuy am jamono ju ne day am ay afraad même bu fekkee duñ bëri dina am ay muhammadiyuna même bu dee duñ bëri maanaam mooy afraad yi al afraadul muhammadiyuna mooy ñi nga xamante ne ñoom xaqiqatan ci xaqiqa ruuxu maanaam euh, réalité muhammadienne ci la ñu bindoo ci cosaan borom subhaanahu wa ci la leen amale mais samadaani mooy ahmadiyuuna yi mooy ñi may wax ni euh, ñoom dañoo gën a garaaw loolu parce que ñoom moo tax bu amee kenn ku ci am ci adduna bi nii tey tey mën nga toog ay siècle dootoo ci gisaat keneen ay exemple lañ yu raara ci biir existence bi ci biir existence bi voilà tey boo ci mën lim dans l'histoire ñi ci jaar nga mën lim benn wala ñaar wala ñett exemple yi ngay jël mooy exemple Sayyid Muhiddin Ibn Arabi mooy exemple Cheikh Abdul Qadir al-Jilani genre yooyu nga lim bien sûr Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu anhu bien sûr parce que moom ci boppam sax mooy ahmadiyu bu mag bi ci cosaan radiyallahu ta'ala anhu euh, ñoom dañuy mën di dellu ci xaqiqa maanaam ci euh, xadara boobu noonu voilà di gis xaqaa'iq yi nga xamante ne moom moo làmboo ci xadara boobu ni nga xamante ne noonu la constitué woo ak ainsi de suite Euh, foofu domaine bu yéemee yéemee yéemee la domaine boobu Allah léegi euh, ku xam nag boppam maanaam lii moo tax lii benn maanaa la ci maanaam ku mën a dem ba xam loolu dina xam yàlla bi nga xamante ne mooy kan maanaam yàlla ni mu feeñee foofu maanaam kon kooku li xam ci yàlla ko maanaam ku xam mais kooku maanaam ni muy xamee yàlla du bokk ak ki nga xamante ne tey maanaam ci beneen niveau bi la xamee boppam maanaam nit ku nekk ci niveau bi nga xamee sa bopp rek ci ngay xame yàlla loolu moom moo tax maanaam bi gën a yaatu ci wax ji nga xamante ne dañuy wax ne xadis la euh, ko ci teqantal bi nga xamante ne moom la ñu wax léegi maanaam wax ji képp ku ko comprendre nandu ko maanaam ci maanaa bi gën a ndawe mooy lan mooy ku xam boppam en tant que ku néew doole dina xam boroomam en tant que ku am kattan ku am doole ku xam boppam en tant que ku réer nga xam ne xamul dina xam boroomam subhaanahu wa ta'ala en tant que boroom ki nga xam ne moom mooy ki am xam-xam ku xam boppam en tant que xamante ne dafa amul sañ dafa lottu dina xam boroomam en tant que am sañ ak kattan ak mën-mën ku xam boppam en tant ku ñàkk amul dara moomul dara mënul dara dina xam boppam en dina xam boroomam en tant que ki am xam ki am sañ-sa euh, euh, nu ki am ki am maanaam ki moom woomal am man mën ak sañ-sañ maanaam kon niveau bi ngay xamee sa bopp nag ci loola vraiment ne mënoo dara xamoo dara sañoo dara noonu ngay xamee yàlla mi nga xamante ne moom moo xam dëgg dëgg xam man ak sañ waaye nag ànd ak loolu yépp faw mu am lu ñuy tuddee al ajzu anil idrak parce que loolu idrak al ajzu maanaam mooy lan mooy lottu bi ngay lottu ci mën a xam kan mooy yàlla loolu ci jëmmi boppam mooy jëmmi xam yàlla maanaam boo nit képp ku jàpp ne moom xam na yàlla c'est parce que xamu ko maanaam nit ki lu muy gën di xam yàlla day gën di xam ne ndekete xamul yàlla maanaam kom mi ngi mel ni rek euh, ku dugg ci géej di découvrir ay mbir ci biir géej gi mais lu muy gën di dem di découvrir ay mbir yu gën a yéeme di gën di di découvrir ay mbir yu gën a màgg te moom mu gis ne soreegul ci biir géej gi mais day xam carrément que ni moom xamagul géej gi maanaam xamagul dëgg-dëgg moom am na lu bari lu mu vrai ko xam noonu lay mel vrai ko xam noonu lay mel tax mu ne fal xaq buur yàlla subhaanahu wa taala dana la xamal min nafsihi ci boppam wa a'lamaka te dina la xabal itam annaka ne yow laa ta'rifu ne doo xam yàlla moom illaa lu dul min nafsika ci sa bopp plus ngay explorer yow sa bopp kéemtaan yi sa bopp maanaam en tant que doomu aadama ak ni maanaam ngay xam tamit say lot lot say limite di xam tamit ay kéemtaan yi borom subhanahu wa ta'ala ci yow ci ay turam ak ay meloom feeñ waay yi borom subhanahu wa di feeñee ci yow. ak melal gim la melal def gim la def ne yow yaay ci kaw suuf ak mboole mbir yi nga xamante ne moom lañ doon wax plus ngay gën di découvrir yow sa bopp ci sa biir rek ngay gën xam ngay ngay gën di xam yàlla moom moo tax. Euh, mu ne mu ne fa man tafattana ku yeewuli haadal maanaa ci maanaa bi alima dana xam maana kuulu li ñuy wax wa maa nuumi ak li ñuy junj ilayhi jëm ci loola maanaam lan la ñuy junj mooy possibilité yi ñu doon wax ni doomu aadama dana ko am xam-xam yu xóot yi nga xam ne yëpp dana ko am yëpp en fait yàlla ci yow ci sa biir la ko def plus ngay gën di découvrir maanaam xam-xam bi en fait nekkul ci biti sa biir la nekk te loolu réalité même si maanaam réalité scientifique la mooy tey Euh, yow li ngay gis en réalité nekkul ci biti ci sa bopp bii la ne yow li ngay gis en fait ak li ngay dégg nekkul ci biti de ci sa biir la ne tey képp ku def maanaam ku ko xam wala ku ku ku ko xamul dem gëstu ko dina ko gis dina gis ne tey buñ naan maanaam maa ngi jàkkaarloog taabal bi par exemple en réalité taabal bii man li ma gis du taabal maanaam du taabal bi en tant que taabal bi déedéet li nga xamante ne moom moo ñëw sama bët bi moom la capturer comme image ba pare wëlbati ko da ko su paree mu jox ko sama doq bi fii ci ginnaaw ci yuur gi foofu mu loolu noonu foofu dafa lëndëm këris image boobu maanaam ni muy feeñee foofu moom la renvoyer sama bët bi ma maanaam man ma jàpp ne taabal bi laa gis mais li may gis nekkul ci taa nekkul ci sama biti mais ci sama biir la ne mboolem mbir yi nag noonu la demee maanaam doomu aadama bi mboolem moo tax yàlla bul boo koy wër boo ko wëree ci biti doo ko gis yàlla yow ci sa biir yow la ne moo tax fu nekk nga bëgg koo xool pour wuti ji yàlla déedéet yàlla maanaam yow ci sa bopp ci maanaam moo tax sa xol déyante gi ngay déyanteeg yàlla xam gi ngay xam borom subhaanahu wa ta'ala loolu moom mooy tax nga mën koo xam mais yàlla boo koy wër di ko wut ci biti di ko doo gis doo do maanaam pour nga mën a jokkoo ak yàlla maanaam nga mën a um, connecté wu ak yàlla maanaam yow ah ci sa intérieur la affaire boobu di xewe moo tax xol am solo voilà ci sa intérieur la affaire boobu di amee mais du amee ci sa extérieur ci biir lii tamit am na beneen maana bu ci am amaan na bon kon foofu la ñuy jeexale incha allah mooy ne yow yaa am solo yow yow doomu aadama yow yaay ki am solo yow nit yaay ki am solo yow taalibe bi yaay ki am solo képp ku jàppale ci yoonu yàlla na la jàppale ci kaw ne yow yaay sujet bi yow yaa am solo képp ku la jàpp képp koo xamante ne daf la ba gëmloo ne moom moo am solo te da nga ko war a fonk moom bàyyi ko xel moom di ko toppatoo moom kooku mi ngi lay nax mi ngi lay wor parce que yàlla rek la la war a tegtal parce que yow yaay ki am solo voilà maanaam yow maanaam sa ci sa personne yow nañ na nga maanaam ku lay jàppale ku nekk ci yoonu yàlla rek na la jàppale ci kaw ne <laughs> yow yaay sujet bi maanaam yaay sujet bi ñuy toppatoo bi nga xamante ne moom la mbir yëpp di wër-wër loo yow maanaam euh, al maanaam mooy buñ ne temu tay bi lan la sujet bi la voilà yow la adduna ba adduna daj kenn rek moo am solo muy yow keneen amul solo yow yaa am solo yow yow en tant que doomu aadama yow rek yaa am solo amul keneen amul solo leneen amul solo yow yaa am solo kon ku lay jàppale nala la ci kaw ne yow ya am solo yow yaa war a avancer yow yaa war a yegg ci yàlla yow ya war a am maqaama yi gën a kawe yow ya war a mën nangam yow yaa war xam kan mooy sa borom yow yaa war a texe yow yaa war a mucc ci alkade na la jàppale ci kaw loolu waaye bu mu la xëcc mukk ci boppam parce que yow découvrir bi ngay découvrir ne yow yaa am solo ci ngay xame kan mooy sa borom ci kaw loolu rek ngay mën a xamee kan mooy sa borom ci kaw loolu ci ngay mën a yeggee ci sa borom subhaanahu wa loolu point la boo xamante ne bu mat a bàyyi xel la voilà. et que booy dem bay supporter wala nga ne man damaa bëgg euh, maanaam di di di di di tàccu nekk buy tàccu sa bopp yow booy supporter nga supporter sa bopp yow bu ko defee nga yegg maanaam mooy sax mais loolu sax d'ailleurs daa toute chose ah nit ku gëm boppam maanaam daa daa gëm boppam. ku gëm boppam kooku kese moo mën a réussir domaine jëlal domaine bu nekk nag yow boo jàppee ni fi mu toll euh, euh, <laughs> joxe woon naa par exemple daayeel di toj suñu benn benn mbokk quoi nga xamante ne dañoo organiser benn concours lion gars yi di daw war daw moom mu ne. moom dem na participer gaa ci affaire bi ci daw yi gi bu waaye moom dàqul woon maanaam moom bokkutoo woon a maanaam objectif am nekkul woon raw maanaam jël première wala bokk ci ci bi moom l'essentiel rek mooy ne participer képp nag koo xam ne moom pour moom essentiel mooy participer kooku du am dara du am benn trophée maanaam faw nga gëm ne damaa war a gagner ci ngay amee trophée mbir mi noonu dong la demee. ku gëmul sa bopp maanaam nan ngay demee ci examen jàpp ne l'essentiel c'est de participer loolu léegi nag examen bi nga xamante ne wala concours bi nga xamante ne foofu la ñuy rawantee te alquran wax na ko fa firru ilallah daw leen dem ci yàlla mais daw leen fastabiqul xayraat njëkkante leen ci yu baax yi mais dem leen ngeen njëkkante maanaam yow yaa am solo ku la gëmloo ne la man maa am solo yow toppal sama ginnaaw kooku daf lay wor daf lay nax